looy def na moom tax te bu ko bokkaaleeg dara c'est fini jeex loolu kese la soxla ci yow soxlawul ci yow leneen boo ko defee c'est c'est moo tax xadiisu niyya bi nga xam ne moom la imaamu ubbee suñu téere bii di Riyaadu Saalihiin te moom la imaamul Buxaari amiirul mu'miniin rahimahullahu taala ubbee Sahih nga xam ne moo tax lenn ci boroom xam-xam yi foog naa sëriñam baa ko doon wax. Abdallah ibn Zubayr ah al-Makki àndandoowu imaam ash-Shafi'i ah moo doon wax naan moom wala Abdallah ibn Mahdi kene ku nekk xadiis bii moom ah, rahmatullah alayhima ah, yell na kenn koo xamante ne nii kuy bind kuy kuy bind ci ab téere mu ubbeeku ay xadis mu ubbeeku xadis bi xadisu niya xadis innama al niya wala bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa allah allah kon nag mu ngi noonu de <laughs> ma mais Abdallah ibn Zubayr su saxaaba parce que man saxaaba bi laa doon xama Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam <laughs> mane non Abdallah ibn Zubayr bi ma al-Humaydi afwan baaxoon na ma wax lool al mooy al imaam al-Humaydi waaw moom xanaa imaamul Buxaari xadiis boobu mu ngi ko indi ci moom la ko jële al-Humaydi bi mu ne haddathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubayr <laughs> ibn Isa ibn Ubaydillah ibn Usama ibn Abdillah ibn Humayd ibn Zuhra ibn Zuhayr al-Qurashi al-Asadi al-Humaydi bokkoon ci waa Quraysh waaw imaamul Bukhari ubbee ko Sahih bi xool ci sëriñam yi ñi dëkk Makka ñi ca gën a màgg ko cogoo waa Quraysh ndax yeneen tubaab yi saa saa moo ne jiital leen waa Quraysh te bu leen leen jiitu mu tàmbalee Sahiham bi indi ko ñu naan déet mu indi hadith bi ëpp doole. muy xadisu innama al eh, a'malu binniyat xadisu amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab al-Faruq sani xulafa ar-rashidin al-mahdiyyin alayhim ridwanullah waaw xadis boobu moo tax yéeni boobu la borom bi ne yow fexeel rek ñëw ci moom waaw fexeel ñëw loolu moo moo moo taxoon mu doon wax ne eh, képp koo xam ne dafa génn këram dafa génn këram muhaajiran ila Allah xaalam nekk day dafa génn bi gàddaay ci yàlla wa man yuhaajir fi sabilillahi non euh, euh, après loolu après ci même aay bi wa man yaxruj voilà wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-mawt faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana allahu ghafuran rahima ndax aaya bi noonu la commencé wa man yuhaajir fi sabilillah mais du côté boobu laa soxla woon mooy wa man yaxruj képp ku génn ca suuratul nisaa yi aaya saaba tudd nañ ko fi jamono yële yaa bay bu dee yaa ngi mat ni ko képp koo xam ne dafa génn min bayt yi ci këram dëkkuwaayam goxam muhaajiran xaalam nekk koo xam daa laxas ngir gàddaay ilallahi jëm ci yàlla wa rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam summa ginnaaw bi yudrikuhul mawt summa yudrikuhul mawt waaw ginnaaw gi dee daal di koy dab kooku de faqat dëgg dëgg waqaa rot na ajruhu payam ala allah borom bi dara waru nee na maam war noo fay koo kële même bu dee ne àggut fam doon dee àggu fa de dee moo ko dab almaniya qad adrakathu al-maniyya qad faatat na borom bi ne kooku la mu taxoon a jóg dinaa ko ca àggale te loolu gisoon nañ hadiisu waa ji rayoon quatre-vingt-dix-neuf nit ñi ah bi ko sëriñ bi mujjee gis borom xam-xam bi ne mu ne ko man damaa rey quatre-vingt-dix-neuf yi non waaw kooku am naa ba muy dem ba mu ko waxoon mu ne ba muy dem. di tuubi ci yoon wi la faat pourtant te kat fi mu jógee moom la gënoon a jege ka fa jëm mais borom bi moo moo réduire moo gën a wàññi distance bi nga xam ne fi la jóge woon gën a yokk non gën a jegeel distance ba fa mu jëm ba pare sori distance bi mu jóge malaakaay yërmande yi ba ñeeg yi malaakaay mbugal yi ku nekk naan maa koy jël suñu borom ne leen àttee ba nañ def noonu borom bi ci saase mu ngi mel ni fii ma toog fii yow waa ji <laughs> mas naa dégg ak Cheikh <laughs> Ibrahima Sakho <laughs> rahimahullah doon wax xadiis bi xaw ma fan la doon wax naan ko jóge fii ñëw ba poste caaray waaw waa ji bi mu ñëwee poste caaray waaw war a dem xaw ma fan fa la war a tuube fa la faatoo malaakaay yem ma day daal di daw si daal di ñëw ak malaakaay mbugal waaw malaakaay yem ma day nekk ñoom lañ koy jël malaakaay yem ma day ne ñoom ñoo koy jël ndax da doon si malaakaay mbugal yi ne ñoom ñoo koy jël ndax kii yu bon yi ma def waaw suñu borom basiiru ci mbaaxam <laughs> mu ne nañu nañu natt diggante fi mu jóge ba pasta caara yi ak pasta caara yi ak fa mu jëm ñun ñépp xam nañ ni fa mu jëm a jege sori waaye suñu boroom ci mbaaxam mu daldi ah wàññi diggante boo bële ak fële mu gën jege ak fi nga xamante ne mooy fi mu jóge ba pasta caara <laughs> la ko kamaataal lu mel loolu la ko wax Cheikh <laughs> Ibrahima Sakho <laughs> rahimahullah voilà mel mel noonu ñoom dañoo manqué réew ma quoi ma sha ma sha allah ma sha allah Cheikh Ibrahima Sakho <laughs> alayhi rahmatullah <laughs> léegi kon affaire baa ngi noonu mooy yër mooy yow defal paa ku génn sa kër bi gàddaay ci yàlla dee dab kooku faqad waqaa ajruhu ala Allah intention bi mu am solo yow na dëggu ci yow rek te nga nekk ci yoon wi xam nga ci mun ci yoon mais àggul mu faatu ci yoon wi borom bi ne kooku payu ku gàddaa yi laa koy dox borom bi dara warlul nee na man maa ko warloo kon nag ma man ta eh, képp koo xam ne daf ma jegeñ jegeñ bi wala képp koo xam ne daf maa dikk atay eh, ma dikkal ma yam si di dox yam si di dox atay tuho har wala dinaa ko dikkal di daw non waaw di ngeen fekk sa feen borom loo xamante ni yéen masu ngeen a yaakaar loolee la imaamu Maalik doon wax gaay <laughs> bañ ko gisee ci génn <laughs> waaw Allah <laughs> Allahu akbar kon xoolal loolu beneen côté bi beneen côté bi mu ne côté lii mooy ku def lu baax nekk ci yoonu baax mu ne waatuma la loolu waaye ku nekk ci yoon mu dëng ku nekk ci yoonu ndëngte ku nekk ci yoonu ndëngati lakk laqiyan yi bi qurabil ard xati'a ku ñëw nag andil ma cette fois ci moom ay bàkkaar li daale sa waay daa jéemul lu baax sax lu bon waa moom ay bàkkaar la indi waaw moom moom ay bàkkaar la far indi waaw borom bi ne ku ma dikkale ci ay bàkkaar yu fees suuf si mooy la planète bi nga planète terre yow nga duy ko lépp ay bàkkaar sàcc na fii fen na fii ka eh, rey na fii nangam na fii nangam na eh, nangam na fii moom daal lu yées lu ne daanaka moom moom daal moom eh, moom moom def na ko feesal suuf yépp ci ay mon <laughs> ba suuf say waaj a fees waaye à condition la yushriku bi shay'an bokkaale mooy yu bon yooyu mu def nag shirk billah bokk ci te sax shirk billah bokk mooy boo xam ne tuuru ko ndax bu ko tuubee inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a gis nañ ko beneen ubbi buntu bi ci suuratu zumar biñ naan qul yow yeneen may saa saa waxal sama jaam yi alladhina ñi nga xam ne asrafu dañoo ëppal ala anfusihim ci seen bopp la taqnatu bu leen di désespérer wu min rahmatillah ci yërmande yàlla ju yaatu yi ndax inna allaha borom bi yaghfiru mooy aji jéggalaa konte mooy jéggale az-dunuba bàkkaar yi jami'an boolom seen moo tax même boobu mooy shirk bu waaji tuut du waaw ba deewaale ko noo nee fas ko jàpp ko ginoonu deewaale moom kooku la yàlla du déggal waaw waaw mooy aay ngay dégg yépp que ne képp koo xamante ne nii moom dangaa bokkaale yàlla ah inna allaha la yaghfiru an yushraka bi loolu la wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha loolu la waaw wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima waaw ba léegi ci saar bi nekkoon tànk suratul nisa inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla dëgg-dëgg buur yàlla borom bi du jéggale an yu an yushraka bi ñu koy bokkaale wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha waaye nag dina bo jéggale bokkaale lu gën a suufe bokkaale ku ko soow loolu mooy la mooy yeneen bàkkaar yi bu ko jaam bi defee sax te tuubu ko bàkkaaru sàcc bàkkaaru ñàkk woor mais gëm na ne woor moom war na koo def bàkkaaru ñàkk julli doo xam ne jàpp na ne sii julli farata la daa sàngal waa ji dafa sàngal léeg-léeg mu julli léeg-léeg du julli loolu ay bàkkaar yooyu la xam nga moom mooy ci bàkkaar yi gën a rëy bàkkaaru bu deewee te tuubu ko nekk jullit borom bi mën na ko mu jéggal mais li nga xam ne borom du ko jéggale du tuub ko nit ki jéggalul boppam mooy bokkaale inna allaha laa yaghfiru du jéggale ay yushraka bihi ñu koy bokkaale waaye nag wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kon ko fi indi lu toll nii moo tax bu préciser ne fekk wa man laqiyani ku dajeeg man ëllëg bés bi muy dajeeg man mooy bés ba mu génnee àddina waaw bi qurabil ardi luy jege suuf si fees tel xati'a ci ay ñaaw téef la yushrik ne à condition la yushriku bi shay'a waaw jàpp bokkaalewu maak ren waaw kooku de laqituhu bi misliha maghfira dinaa dajeeg moom lu toll ni loolee lu fees del ak jéggal ma jéggal ko suturaal ko waaw <laughs> waaw léegi nag lii <laughs> yow lii lii lii lii di moo tax lii <laughs> gis nga rajaa bi lii est lii du rajaa mooy yow bakkar boo yërmande yàllaa ko prise na jox ci aaya ba fële wa rahmati wasi'at kull shay te sama dafa daj lépp lépp la yaatu ba daj ko waaw Allah loolu lu yaakaar eh, bien sûr ayons de l'espérance ayons ayons de l'espoir waaw dañu am espoir ci ak suñu digganteeg suñu borom waaw Allah Allah lépp loo def ci bàkkaar boroom bi pare na ngir jéggal la boo ñëwee ci buntam léeg-léeg boo ñëw ci buntam mais nag foog nga am ngëm yàlla mooy laa yushriku bi shay'a waaw loolu moo tax jullit la ko waxoon bii xam-xam ni wax moom ci mashi'a ah, ah, ahlul ma'asi al kibar ahlul kaba'ir ñi nga xam ne ay jullit lañu am nañ ngëm yàlla di def bàkkaar yu mag yi ñoom dañoo nekk tahta mashi'ati rabbil alamin ci ron namm namm borom bi borom bi ngi fi in sha'a ghafara lahum wa in sha'a azabahum bu leen soo bu ko soobee moom borom bi mu jéggal leen malgré liñ def waaw wala ubaali la wax tafaalew ma waaw wala ubaali sahabi sayna Abu Dar beneen waaw waaw ku ma gisal tey fokkaale wa ma borom bi dara mi naa la dikkal bi qurabil ardi ah maghfira waaw jéggal la te faalewul lay conséquence kan mooy taxaw naan yàlla lu tax mu jéggal xanaa du moom mooy borom jaam yi lu neex lay def fa'alu lima yurid ok waaw moo tax mashi'a mashi'atu rabbil alamin ci la way ngëm yàlla yu nekk borom bàkkaar yu mag yi ku mu soob mu jéggal la ku mu soob nag ki dogalam mu jëkk ne di nga jaar sawara ba pare ah jéggala mën na la jéggal léegi mën na jaar am ku la ramm mën na def ne bon yu bari yu tax yow mu jéggal la mais yooyu yëpp bu ko dàqee ba da dem safara yi di ko fa yóbbu kooku du fa sax ndax am na ngëm yàlla waaw allah kon nag yaakaar lu na lool wallah <laughs> kon nag mu ngi nii kon kan moo la mën a wax après nu la yow sawaay yow de toute façon yow moom non yow moom bie boo nga dem toog quoi parce yu bon yi nga def yëpp non yow moom tee moor quoi non non waaw ñooñu bu leen leen déglu waaw mu ngi mel ni rek misaal mi ñu la waxoon sànq te gisoon xadiis boobu yoneen saa saa doon wax waa jooju bi mu rayee quatre-vingt-dix-neuf nit ñi ñëw ñu di laaj borom xam-xam gaa yi tegtal ko ab jaamukatu yàlla mu dem waa ñaan ko tot yow amul tuub de mu ray ko boole ko ci waaw mu mat san moom tëjal na ko bunt yërmande yàlla mu rey ko ba borom bi di def mu demaat defaa nekkaat ca caay caay ya ba xelam ñëwaat ci tuub cette fois ci mu laaj boroom xam-xam ngi tegtal ko boroom xam-xam mu dem waaj ne ko kan mooy dox sa diggante tuub ba nga mën a da ngay jóge dëkk ba nga newoon ndax il faut nga def sacrifice il faut nga sébbeeku ca la nga newoon ak dëkk ba nga woon gox ba nga newoon tax sa àndandoo ya nga newoon ak suuf sa nga woon di defu caay caay boo bëggee sori caay caay nga foog nga sori ñoom ñëpp waaw loolu gisoon nañ ko taxawoon nañ ci jamono joojee kon nag hadis bi yaakaar na yal nañu borom bi tabaaraka wa taala daal muur ci yërmandeem amin kon nag al imam al haafid an-Nawawi rahimahullahu taala hmm, nañ ci teg bii bu yàggul après ñu daal di ñaanalante insha allahu taala yaa vaye ah hadis numéro 414 wa an jaabirin radiyallahu anhu annahu qaala jaa'a a'raabiyyun ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam mal muujibataan qaala man maata laa yushriku billahi shay'an daxala al-jannah wa man maata yushriku bihi shay'an daxala an-naar rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu indi beneen xadis boo xam ne tey jii mu ngi koy jëlee ci Seydina Jaabir ibn Abdillah al-Xazraji al-Ansaari al-Xazraji radiyallahu ta'ala anhu mu ne waan Jaabir hadiis numéro ñeenti téeméer ak fukk ak ñeent mu ne waan Jaabir mu ngi jëlee Seydina Jaabir radiyallahu anhu ah yal na borom bi kontaan ci moom te daal di koy gërëm daal di koy gërëm nee na ah ah jaa dikk na arabiyun benn kaw kaw ila nabi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu dikkee mu ne yaa rasulallah mais yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa mal mujibataan <laughs> mais yan mooy ñaar yi nga xam ne al mujibataan mooy ñaari jikko ñaari jëf yi nga xamante ne nii ku ko def da benn bi day waral nga dugg ajjana beneen bi moom day waral nga dugg sawar loolu da laa lay laaj nga xam ne day waral ca nga def benn ci benn mu dem ajjana wala sawara qaala yonent bi alayhi salaam ne ko man maata képp ku faatu waaw képp koo xam ne dafa faatu laa yushriku billahi shay'a te ba muy faatu bokkaalewul ak boroomam bokkaalewul ak yàlla dara daxalal janna kooku moom day dugg àjjana allah allah allah mu ne boo kon bu njëkk baa ngoog kon <laughs> ah ah bu njëkk baa ngoog de eh, loolu leeru la li léegi leer na waaw léegi mu ne waman maata beneen bi waral li nga xamante ni nii mooy dugg sawara gi nag mooy noo man maata képp nag ko am daa faatu yushriku bihi shay'an di bokkaale yàlla dara ak loolu lu mu dara darawee nit la bant la përëm la bronze la ay symbole la lépp tax nga jàppe ko yàlla wala naan am na ci nguuru yàlla nga dara jàppe ko demi jë wala jë wala fils de jë wala mor ki xaw lan aîné de jë nàngam ak nàngam yow daxala naar kooku moom day dugg sawara waaw day dugg sawara ngay tàkk ta du fay hmm? léegi <laughs> eh, mu ne rawaawu soloo ko muslim al imaamu muslim rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est-ce moom kese ko la soloo ñu ne ko dé ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu daal na koy solo rahimahullahu taala hmm? al imaamu muslim rahimahullah mu ngi ko ne xadis numéro 93 ci kitaabul iman baabu man maata la yushriku billahi shay'an daxala aljanna mu ne wa haddathana abu bakr ibn abi shayba mu ne wa haddathana ta nettali nañu abu bakr ibn abi shayba gis nañ ko sànq sànq ci xadis bi wa abu kurayb ak sama beneen sëriñ abu kurayb kii gisuñ koon muhammad ibn al-ala ibn kurayb al-hamadani abu kurayb al-kufi bokk kenn ci sëriñu kutubu sitta qaala ñoom ñaar ñim ñen nañ haddathana nettal nañu Abu Muawiya li Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum Abu Muawiya al-Kufi rahimahullahu ta'ala an al-A'mash moom mi gis nañ ko sànq Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Sufyan mu jël ko ci Abu Sufyan di Talha ibn Nafi' al-Qurashi mawlahum Abu Sufyan al-Wasiti ñi ne al-Makki ñi mooy mooy euh, bon mooy al iskaaf gis nañ ko fan jële moom tamit rahimahullahu taala ah, an jabirin moom ko jële sayyidina jabir annahu qaala ata an-nabiyya sallallahu alayhi fa qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mal mujibatan fa qaala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannata wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an eh, kanta imam an-Nawawi eh, jaa arabiyun eh, lool riwaay yi ma yor gisuma ko ci ja rajulun daal lañu benn waay eh, eh, mais par exemple imaamu Ahmad moom tamit kiiwam yëpp yenn yi du indi sax ne rajul day ñëw rek wax noonu say naa jaabi yenn mu ne benn waay moo ñëw voilà mais te ne arab la woon loolu imaam xam naa gis na ko ci ay riwaaya la ma xaala lool moom mooy li nga xam ne manu la ñàkk mais hadith bi gën a guddul yi ndax imaamu Ahmad da koo solo imaamu Ahmad rahimahullah ci juróomi bërëb la ko indi et juróom euh, euh, euh, hadis quinze mille deux cent dix musnad Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu foofu noonu dafa indi hadis bi mu gën a yaatu mu ngi ko jëlee ci an-Nadr ibn Ismaïl Abul Mughira ah moom imaamu Ahmad ibn Muhammad mu ne haddathana ibn Abi Layla an Abi Zubayr an Jaabir radiyallahu anhu Abi Zubayr wa Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus ah Abu Zubayr rahimahullahu ta'ala an Jaabir mu jëla ko sëriñam Seydina Jaabir radiyallahu anhu annahu annahu qaala ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajul gis nga fii looloo du ne gis na ko en tout cas de toute façon arab yi benn waay fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ayyu salaati afdal voilà nii question série la laaj yonent bi sallallahu alayhi wa am sa question booy laaj ci wàllu diine loolu war na nga jóge fu sori ko comme waa nga xam ne kii bii mu ne rajulun mooy de toute façon du koo xam ne ci bi eh, ak kaw kaw la comme ni bi eh, eh, nekk ci Riyadou Salihine mu ne kaw kaw la mooy jóge na comme te dëgg ñoom xam-xam waaw ak tirhalu fi talabil ilm di laxas ngir dem sàkku ci xam-xam bi mu ñëwee mu ne yeneen ci bari saa saa moo tax Seydina Anas doon wax ne ñun comme bi nga xam ne laaj yu bari ak yenn yi dañ dañu ko doon tere dañ doon yàkkamti ab kaw kaw boo xam ne bu muus nag jóge fa la ñëw laaj ñu déglu fekk yonent bay saa salaam nag di ko jàngal loolu dañ ko doon bëgg waaw waxoon nañ la temps yi la ñoom Seydina ñoom façon dimaamum na saala bay waafidu bane sand fële ak ñu mel noonu ñoom dañoo bëggoon façon yu mel noonu di fa ñëw ak waa ju mel nii léegi waaye bi mu ñëwee mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li gis nga kaw kaw la mais bokkul ak arabu asannu kufran gis nga kii tegg ni yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mais yeneen tubaab saa saam ban ban ban julli moo gën mu ne ko tuulul qunut waaw mooy gudd ak njàng waaw waaw léegi eh, qaala mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam loolu nag du suñu affaire mais lu gudd laa mu ne qaala mu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa ayul jihaadi afdal mu ne ko waaye yeneen tubaab saa saam ginnaaw lii mais ban yen ci jihaad yi moo gën. xaala yonent waaye saa saam ne ko man uqira jawaaduhu wa uriqa damu ki nga xamante ne nii uqira jawaadu waaw man uqira mu ne man uqira mooy ki nga xam ne dañoo cor jawaaduhu fas wam yoroon wala la mu waroon dem ci xare ñu cor ko wa uriqa damu ba pare moom ñu tuur dereetam rey ko kooku moom mooy dafa dem jihaad ñëwaatul ak alalam dara ak bagaasam ak lépp lañ jël lañ faat lépp ci yoonu yàlla qaala nee na nee na man yow ndawal yàlla li kaw kaw bi ayyul hijrati ah waa ji ne ayyul hijrati afdal mais ban gàddaay moo gën qaala man hajara ma kariha allah ki nga xam ne moo gàddaay li borom bi bañ mooy loo xam ne borom bi da koo xaraamal nga sori ko waaw sori ko teet ko gàddaay ko qaala nee na nag waa ji ne ya rasulallah e eh yow ndawal yàlla sallallahu alayhi mais jullit ñëpp way wommat yi kan moo ci gën qaala mu ne man salima al muslimuuna min lisaanihi bi yadi wa wa yadi mu ne mooy ka nga xamante ne nii salima dafa mucc al muslimuuna ñi nga xamante ne nii mooy way ngëm yàlla yi way wommatu yi ni moom min lisaanihi ci lo ci ci ci ci ci làmmiñam wa yadihi ak loxom qaala nee na nag ma ne ya rasulallah non qaala waaji si naa jaabir ne kaw kaw bi ne waajooju ne en tout cas waaji ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam famal mujibatan gis nga kon gis nga kon bii mooy combien da bi muy laaj bi euh, euh, lim njëkk a laaj ayu salaati afdal un ayul jihaadi afdal tekki deux hein ayul hijrati afdal trois ayul muslimina afdal quatre après ci la cinquième bi juróomeel bi ci la door laaj suñu laaj suñu hadis bii nee na qaala mu ne ya rasulallah yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam famal mujibatan ana mooy li nga xamante ne mooy ñaar yi nga xam ne ñooy waral benn bi waa ji moo xam ne bu ko cam si defee sawara direct benn bi bu ko defee ajjana direct qaala yonent bay saa saam ne ko nag man maata képp koo xam ne faatu na la yushriku billahi shay'a daxalal janna képp koo xam ne dafa faatu te keroog ba muy faatu laa yushriku bokkaalewul associé billaahi ci yàlla shay'an de tawxiid ju leer li génn àddina kooku daxalal janna lay dugg àjjana waaye wa man maata képp ku faatu nag yushriku billaahi shay'an fekk mu ngi doon bokkaale yàlla dara ak dara loolee nu mu néew néew kookee daxalal naar kooku dina dugg li nga xamante ne mooy safara waliyasu min naar waliyasu kon ah, garaaw na mu ngi noonu <laughs> lii mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy kon yow jullit bi yow lenn rek la la yàllay xaar ci yow bu ko bokkaale non bu ko bokkaale yow boo bokkaalewul yàlla loo man di nekk yow moom nit ñi dañuy am ci yow yaakaar mais boo nekkee ci bokkaale képp ko am yaakaar ci yow fekk génnoo ci mooy ko xamul li muy def <laughs> mooy gis nga moo tax nekk yéeféer non yéeféer mooy li gën a gaaw loolu moo tax ma ne nit ki bu xamoon képp koo xam ne ak yéeféer la bu la defal lu baax ñaan bi gën a baax boo ko mën a ñaanal mooy yal na ko boroom bi def ci xolam leerul islam waaw que son commerce am dox que yooyu dox yooyu yépp du affaire bi allahu akbar xoola imaamu Nawawi rahimahullah waaw mu ne wa amma hikamuhu wa amma hukmuhu ah sallallahu alayhi wa sallam ala man maata bi shirk yushriku bi duxuli naar wa man maata ghayru mushrik bi duxuli janna faqad ajmaa alayhi almuslimuun mu ne lii nii fekk xadis beneen xadis la doon firi la doon shara muy xadis maw ibn Mas'ud bi mais moom lii wayam li ñuy wax te ci même buntu bii la ko indi buntu bi ko imaamu Muslim rahimahullah indi ci kitaabul imaan baabu man maata la yushriku billahi shay'an daxala al janna buntu bi nga xamante ne ci kitaabu ngëm mooy buntu euh, téereb ngëm yàlla bunt képp koo xam ne faatu na te bokkaale woo yàlla dara dugg nga àjjana mu ne kanta atte bi yonent bàyyi saa saam atte ne man maata ku faatu yushriku bi dukhulil janna di faat di di di bo te fekk ba muy faatu da doon bokkaale yàlla koog day dugg atte ci kawam ne safara la jëm te képp koo xamante ne dafa génn àddina nag bokkaalewul mooy am yàlla waaw wa man maata la yushriku billahi shay'an dakhala janna imaamu Jaabir moo ko gën a leeral hadiisam bi mu ne loolu yonent may saasaam atte noonee faqad ajmaa alayhi almuslimun boroom way ngëm way wommat li jullit ñépp ci lii ijmaa la consensus waaw communautaire ñépp ci d'accord léegi nag waxuma façon yi nga xam ne moom lañ am léegi nga xam ne nit ñoo xam ne dañuy wootewu di wax ci diine xamuñu dara waaw même bu dee ne seen sengaade yee njool asamaan si ndax gudd seen babu si rëy ñuy solu di xeesal ak a leeral ñu naan ak a leer ak tamit di diwu di lekk lekk lu neen amul benn problème waaw ba pare li yàq ci diine ji ndax maamam sëriñ la woon wala yooyu ak façon yu mel noonu taxul ñuy wax ñuy ñëw naan di jéem assuré naan noo yëpp yooyu yëpp garaawul voilà yi mooy figure yu baax yi nga xamante ne nii ñoom nangam ñoom diw ak diw ñooñu nga xam nga ne lu baax loolu lu ñu def mos ci kaw suuf kan moo ñemee taxaw naan sawara lañu jëm ma ne ma maa ko ñemee wax te li alquran wax laa wax <laughs> képp ku man maa ko yore damaa ko wax ko yusriku billahi shay'an daxala naar ku faatu doon bokkaale yàlla te kook yow nga wax bokkaale katu yàlla la wax te ñépp ko xam ci moom après bu defay action humanitaire nag waaw borom bi nu nee na lépp fii ci kaw suuf aw turam dina fi nekk nit ñi di ko tudd ay rue di ko tudd ay hôpitaux di ko tudd ay ay ay centre mais foofu la yem